ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa laqad jaa'at rusulunaa Ibraahiima bil bushraa qaaluu salaaman qaala salaamun famaa labisa an jaa'a bi'ijlin haniid suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaat juróom benn fukk bi ak juróom ñeent mu ne walaqad dëgg-dëgg jaa at dikkaloon na rusuluna suñu ndaw ya di malaaka ya alayhimu salaatu wassalaam ibrahima dikkaloon nañ seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam bil bushra ca mbégte ga ca xabaar bu neex ga mooy di ko bégal que sa boroom tabaaraka wa dina la may doom joo xamante ne nii mooy sayyidina Isxaaq waaye ca gannaaw Isxaaq moomale dina ko may beneen sët boo xamante ne mooy sayyidina Yaaqub alayhim salaatu wassalaam qaalu léegi nag ba ñëwee nag ñoom malaaka yi ñu ne ko salaaman mooy daal di koy nuyu daal jàmm yal na jàmm nekk ci yéen ak waa kër qaala seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam daal di leen tontu ne ko salaamun ne leen yéen yal na jàmm ji ngeen ma ñaanal nekk ci yéen kamaa labisa moom nag desu desu desul mooy dañoo ñëw mu ak yéer leen dalal leen tuuti rek après mu ne leen xaar leen ma ñëw daal di génn moom la naan fama labisa te saxu fa nag illaa lu dul lu tuuti rek la dem an jaa amu waajal daal bi ijlin teew yëg woo xamante ne nii xaniidin boo xam ne bu ñu mish wi la boo xamante ne nii moom Bishr nañ ko togg ko ba mu baax de falam maa bi mu ñëwee tegal leen ko léegi nag falam maara bi mu gisee ni garam yi mu tegal mishwi bi daal moom gis seen loxo yi raa mu gis ne ay diyahum seen loxo yi laa tasilu ilayhi mooy du laal daal jege du duñ seen yoxor yi daal di ko yor ci mishwi bi ci ndam ci ndawal gi mu leen taajal daal mu gis ne seen loxo yi daal demu ci leen nakirahum léegi nag mbir moomu nag ah mu xaw koo daal bañ ci ñoom daal xaw koo jaaxal daal ci seeni mbir ah ne lii moom moom mbir mii moom yéeme ne de wa awjasa minhum xasaa mu daal di nag ci ñoom li nga xam ne ci boppam mooy ak ak tiitaange ak ragal am dara mooy waa man nan laay amee ay gan baadu man sama ganale gi daa baaxul wala dum demee nii ba ma am ay gan nga xamante ne moom ni mu mënoon a teral gan alayhi salaatu wassalaam waajal leen lii lépp defal leen ko waaye ñii nii lekkuñ ci dara loolu nag moo ko jaaxaloon nag léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu la xaalu malaaka yi nag ne ko ndax moom xamul na woon ne comme niñ ko fi yàggee alayhi salaatu wassalaam kene ñii ay malaaka lañ ndax malaaka moom day man di jël li nga xamante ne nii mooy di jël forme leneen comme forme nit ak yooyu comme ni ko Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam doon ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam yor forme li nga xamante ne mooy meloog ki nga xam ne mooy Seydina Dihyatu ibn Xalifa alkalbiyu radiyallahu taala anhu wa ardah kon nag ñu ne ko malaaka yi nag diñ gisee daal mbir moomu daal moom rafetlu ko daal te jàpp na ne xam na génn tiitaange daal bu ko dëgg daal mooy ci garaleem gii mu teg ci bar derneem yi waaye ñii laalu ñu ko xaalu ñu ne ko laa taxaf bul ragal dara de inna ñun ñii ngay gis ursil naa dañ ñoo yónni ay malaaka lañ du ñu ay mbindeef moo du ñu ay nit lool moo tax du ñu mënuñoo lekk ci lii ñun nag dañ ñoo yebal muy sa mbokk mi de alayhi salaatu ba mu leen koy wax nag rawatina ba muy wax la nga xam ne ndëgte gi ne moom dina am doom fekk weesaw na ay téeméeri at moom Seydina Ibrahim te jig soxnaam si dégg nag loolu moom la naan wamraatuhu <coughs> léegi nag mu ne wamraatuhu ki nga xamante ne ni mooy soxnaam sa ki nga xamante ne mooy sayyidatuna Saara mu nga fa woon nag mooy ci la bam déggee loolu le ah affaire bi nag daal di koy jaaxal lool qaa'ima mu nga woon taxaw nag di déglu la nga xam ne moom la malaaka yi kon loolu day wan ne malaaka ku dul yonent man na koo gis kay sayyidatu Saara radiyallahu anha wa ardaaha nekkoon soxna zawju Ibrahim alayhi salaatu wassalaam yonent la woon wala déet ñépp d'accord nañ ne du yonent te gis na kon malaaka yi sa boroom xam-xam yi nag dañ leen wuute ñan lañ am nañu ne ñoom Seydina Jibril Israfil ak Mikaayil ak ñaata lañu woon alayhimu salaatu wassalaam waaye kon gis na leen ba qaa'ima mu ngi taxawoon di leen déglu nag di leen xool fa daxikat am wa daxikat nag am ñu ne mooy dafa reetaan mooy mbir mi daf koo ëndilu mbégte boo xamante ne nii moom ndaw si ndax li nga xamante ne nii daal mooy waa mbégte bu toll nii moom mi yaakaarul woon ne dina am ko dina am doom léegi nag loolu moom moom mu daal li ciy reetaan ndax li nga xamante ne yéemu nga kontaan li nga xamante ne moom la ko borom di lii malaaka yi wa alayhimu salaatu wassalaam am ñu ne doonoo fa daxikat mooy fa xaadat mooy ca saase dafa dig dafa mooy daf suñu borom daf koo delloo comme si mu nekkaan ndaw ba gis li nga xamante ne moo ay mbërëgëm loolu moo tax alxaydu dañ ko bokk ci turam bi déggee loolu li kon ci la am ñu ne loolu la de wallahu ta'ala alam <clears throat> kon nag mu ngi noon fa basharnaha ñu daal di bëggal soxna sa ko niñ bëggale boroom këram seydina ibrahim alayhi salatu wassalaam bi ishaqa ne ko yow ne ko yëgal ne di nga am doom joo xamante ne yow soxna si di sarra moom ishaqa lay tudd alayhi salaam wa min wara'i ishaqa moom nag ca gannaawam mooy ka nga xam ne mooy ñëw ca gannaawam muy sëtam di doomam moom yaqub lay tudd nga xam ne aqiba mooy kay ñëw ca gannaaw nga xam ne la yiiw lépp moo koy ramasser moom Seydina moo moom a ñu gisoon ci saar bi ñu génnoon ci Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam qaalat ndaw si nag ne yaa waylata mooy jaaxle waay waay waay waay waay <clears throat> mooy tekkul ne day woo ak wayloo ko sa buur ak toskare ci kawam déedéet mooy rek boo jaboo boo nekkee loo xam ne mbégte boo xamante ne ni xaaroo ko woon ni ngay bége ak ni nga xam man de woonaa sama toskare waaye tekkiwul ne mooy yal naa toskare yaa way lataa mooy a ah way man waay a alidoo waay waay naka laa jure wa ana ajuz zaman nii am màgget laa goo xamante ne nii wa hada te sama bro hada baali te sama jëkkër gi wa hada kii baali di seydina ibrahim nii di sama borom kër shaykha moom de paala mooy mage na lool avancé na ci ay adde apolon na am ne am na téeméer ak li nga xamante ne nii mooy ñaar fukk loolu wax la am ñu ne moom nag kanta moom am na ñu ne quatre-vingt-dix-neuf ans la ndox la soxna si amoon mu ne inna hada dëgg-dëgg xabaar bi ngeen ñu dox de la shay'un mbir la moo xam ne ajimun bu yéemee yéemee xaalu léegi nag malaaka yi daal di koy tontu kon gis nga malaaka non seulement ku dut yonent di nga ko gis waaye it man ngaa waxtaan ak moom mais nag mais ñi koy bañ ñépp dañ naan la non parce que ñiy wax ci saxaaba yi ñoo ni doon gisi malaaka loolu daa fekkoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo nekkoon ak ñoom fii dañ naan la walla fii itam Seydina Ibrahim te yonent la alayhi salaam moo nekkoon ak ñoom moo tax waaye waxoon nañ la ne loolu moom simple na lu koy dajj ndax hadiisu Seydina Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi bu Seydina ki nga xam ne mooy Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma nga xam ne da doon waxtaan ak malaaka yi di leen nuyu ñu koy fay ba nga xam ne ci la def méthode façon wu faju goo gële di gisatu leen waaye ba mu ko bàyyee malaaka yi ñëwaat ba mu ko waxee taalibe bi na ne ko fekk maa ngi dund bu ko waxee te ñépp xam nañ ne jamono jooju mu koy wax taalibe bi mu ko doon wax du saxaaba mooy gisul yonent ci bi alayhi salaatu wassalaam ba mu génnee àddina woon Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu ci la ko doora waxe li nga xamante ne nii ci la doora nettalee xadiis bi kon loolu daj li nga xam ne mooy naan daa fekkoon ab yonent ne fa wallahu ta'ala sallam nag mu ne kon nag leen daal lii xaalu ñu ne ko atajabina mu yow soxna si ndax da ngay yéemu min amrillah ci li nga xam ne mooy dogalub yàlla ak nam nam yàlla bii nga xam ne moom laa leen moom lañ leen wax rahmatullah yëg leen ne yërmande yàlla tabaraka wa taala wa barakaatu ak ay barkeem yu dul jeex aleykum moo dotti na ko mu ngi ci seen kaw ahlal bayt yéen waa kër gi yéen waa kër sayyidina al xalil alayhi salaatu wassalaam innahu dëgg dëgg seen aaya hamidun mooy ki sant majidun mooy ki nga xam ne mooy ku tedd gi de falamma dahaba nag bi nga xamante ne nii suñu borom ne falamma dahaba bi nga xam ne ci la dem an ibrahima wólliw seydina ibrahim alayhi salaam arraw tiitaange gam yëgoon ci malaaka yi xam ne aakon ah, ñii du ñuy nit ay malaaka lañ te ñu xabaare ko loyu lépp wa ja'atul bushra ba pare nag mu ëndil ko la nga xamante ne nii mooy mbigte ko mooy xabaar bi nga xamante ne nii moom lañ ko wax daal ko di nga am doom ak yoo yëlee léegi nag yu jaadiluna fi qawmi fi qawmi Luut Seydina Ibrahim alayhi salaam gisoon nañ ci yeneen suuraat yi daleloon woon waa bi ñu waxee lii ba pare daleen woon waa famaa xatbukum ayyuhal mursaluun waa ginnaaw bi ngeen ma bégalee ndax moom jàpp na ne bon amaana malaaka yi ni mu leen gise nii alayhimu salaatu wassalaam ñëwuñu fi kese ngir dëggal ko quoi nii mu leen gise moom daa mel ni am na leneen tamit lu leen tax a mu leen moo lan mooy seen ak la fan mooy lan mooy seen mbir yéen ñi nga xam ne saa borom moo leen yónni yéen aleykum salaatu wassalaam léegi nag loolu nag lay wax nii ne falam léegi nag waw yu jaadilu naa bañ ko waxee ne ko ci waa qawmu Luut ñii lañ jëm daal di leen bëggoon ba mu naan ko mais luuta nga fa ñu ne ko xam nañ dafa ne de ñoo ko gina xam léegi nag loolu lay wax nag ne yu jaadilu naa soom nag Seydina Ibrahim ginnaaw mbégte bi alayhi salaam mu ngay waxtaan ak ñun de fii qawmi Luut di waxtaan ak malaaka di leen wax daal naan ah, fa ne mu naka ngeen di mbugalee ñoo ñële te luut ne fa ñu ne xam nañ ña fa ne ak loolu le wax joo jële moom la naan yu jaadilu naa mu ngi doon discuter di wax ak ñun mooy suñu malaaka yi leen yónni woon fii qawmi Luut yañ ko yónni woon taw mbiru ki nga xam ne mooy waa kër naa Luut alayhi salaam inna Ibrahima suñu boroom ne dëgg-dëgg tey Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam la xaliimun daa nekk koo xam ne ku la wet la waayi awwaahun nekk koo xamante ne kuy toroxlul boroom bi tabaaraka wa nekk koo xam ne ku koy toroxlul la ñaankatu boroom bi la tabaaraka wa taala waaye ku am yërmande gu la ci li nga xamante ne ak ñeewante ak li nga xamante ne ni but bu ñoowante ci yërëm ci yërëm waa kër Seydina Luut ñi nga xam ne la leen nara dal li nga xamante ne nii moo leen nar a dal daal ci mbugal nii mu xam ne ha ñee moom moom mu toroxlu borom di tabaaraka wa taala ndax tiit ak ragal ak li nga xamante ne nii ngir topp boroomam tabaaraka wa taala xam ne kon de problème dina dal ci gaay de kon ne waahun munib ta delluwaa kon la ci boroomam tabaaraka wa taala léegi nag malaaka yi ne ko yaa ibrahimu yow seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam a'rid an hada ne ko du mooyul mbir mii ñu wax ci waa kër seydina Lut de toute lay xew moom boroom di dogal na ko mooy tay lañ leen di mbugal kon nag di mooyu ko innahu dëgg-dëgg qad jaa dëgg-dëgg